farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi thaani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il. amma riyaa'u fahuwa an yas'a al-fataa liqasdi ta'ziimi l-waraa'i in thabata aw jalbi khayrin aw lidaf'i sharri ka talabi l-maali wa khawfi d-durri kon sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu wax beneen caay-caay muy ñeenteel bi yu biir yi bàkkaar yu rëy yi nga xam ne dañoo làmboo ak xol ak li nga xam ne mooy bakkan moo tax ñu naqaree faj kon ginnaaw al kibru rëy rëylu ginnaaw al bu kaaw aaw say jëf aaw sa bopp naw sa bopp bu ëpp ginnaaw as sumaatu mooy déggtal mu ñëw nag bi mu ne woon moom sëram lañoo ñoo bokk nday ak bàyyi te ñoo cosaanoo bokku cosaan muy arriyaaw mooy ngistal wax nañ la ci gis comme déggtal liñ jóge ci dégg mooy bëgg nit ñi di la dégg ci loo xam ne yow yàlla kese nga ko waroon a defal ngir tagg booy ut ci ñoom ak kawe guñ lay xool di yéemu ci yow kanta riyaa nag mooy lan mooy loolu ci wàllu bët raa ci bët la jóge arriyaaw mu ne amma riyaa'un daal li nga xam ne mooy ngistal fa huwa moom mooy an yas'al fata mooy nit ki di dox di def lu baax waaye lan la ci jublu ngir yàlla déedéet li qasdi ta'zimil wara ngir di ci ut di ci sàkku màggal bu ko mbindeef yi di màggal in sabata ndeem sax na waaw aw jal xayrin wala muy jëf ñoo joo xam ne ngir yàlla la war a doon mu koy def ngir xit li nga xamante ne nii mooy ay ay ay yu baax ay xéewal ay ay ay ay yu yiw yu muy jëlati nit ñi aw li daf'i sharri wala boog muy jëf-jëf joo xam ne ngir yàlla kese la waroon a doon mu koy def ngir nit ñi gis ko bu ko defee lor yañ ko naroon a teg ñu bàyyi ko ndax ne ah kooku sell la de na ko moytu waaw. mu nekk talabil ma lay jox misaal mu lay jox misaal ci xëcc njariñ goo gële ak jañ lor tax muy wane jaamu yàlla yi nga xam ne boroomam kese la ko waroon a defal mu nekk talabil maali comme sàkku alal waaw mooy di jëf-jëf joo xam ne ngir nit ñi ne sawaay yaaram la di ko joxi àddiya ay hadaaya di ko jox di ko dàqal di ko nattal di ko dajaleel di ko jox nantalul kenn wallahi ñii ñoo raar ñii bareetuñ ci jamono gaay bi jël seen alal yi di jóge fu nekk di ko tegali saaku ceeb ay keesu suukar waaye jël ay alal di ko jox yoo xam ne sax mën na cee tabaxi kër waaw looloo tax muy wane sell sell gi muy wane ci biti yépp bu dee xam-xam la bu muy wax looloo tax bu dee jaamu yàlla bu muy def looloo tax ngir xëcc li nga xam ne njariñ ja muy jële ca poosu nit ña waaw mu ne kon ka talabil maali wa fi durri mooy kon keem tamit misaalu bu dee jañ lor gi jañ lu ñaaw li lu bon li mooy comme ragal lor mooy bañ nit ñi dëkk di ko xas tax na muy sell sellulu ndax gaa yi dama dégg waaj doon wax keroog ci démb ci rajo bi <laughs> ne comme que gaa yi <laughs> fekk muy wax ñooñu di di di di di collectif boobu di xeex contre ngóor jigéen gi fi gars yi dara dugal ak yu mel noonu <laughs> xaw ma xaw ma lanu askan wi xaw ma lan ànd defar jikko yi foog naa noonu la affaire bi tudd <laughs> noonu laa ko déggee dama dugg ci tataa bi rek <laughs> dégg euh, ci rajo bi waa ji wax loolu le léegi mooy mu naan xam nga gars yi mu naan collectif bi ñu ko composé naan am na ay imaam walla am na imaam yu yu tudd bon jotuma leer a xam am na daal ku ma déggoon kuñ ci tëjoon daa mel ni ki sant ndaw voilà kooku daa mel ni doon naa ko dégg mas naa gis photo am ak foog naa benn vidéo voilà mais ne moom ci la ak euh, hafizahullah ak ñeneen mu naan comme que gars yi day am ñooñu ci seen biir te imaam <laughs> ab ab imaam day naqaree day naqaree wax lu ñaaw wala di ko saaga wala di wax loolu moo tax gars yi waa nguur gi di fexe ñi bokk ci nguur gi di fexe naan ñi ay politiciens lañ ndax xam nañ ne bu ñu nee politiciens lañ ba mu dugg ci bopp nit ñi bu boobaa moom man nañ yeen a saaga <laughs> alors que bu dee imam naan imam di saaga loolu nit ñi duñu ko man moo tax dañuy fexe fexe bañ ne la ñii du ñuy non imaam mais seen imaam bi leneen lañ jublu kii ba pa bu boobaa bañ def leen politicien gars yi door leen wax lu ñaaw léegi nag comme lu mel noonu misaal moom moo ñëw sama xel mooy <laughs> wax xaw fi durri ragal ak lor goo xam ne moom fii ma ne bu nekkuloon imaam par exemple. wala nekkul lool lool wax waa ji wax na dëgg mooy imaam saaga lool bari wu lu ko gars yi wax alors que bu ñu nee waayu politicien la dañ naan waay mu def loo xam ne gars yi dañ koy kaaw a dugg léegi nag ngir bañ nit ñi di ko wax lu ñaaw wala yu mel noonu ay lor. moom muy sell sell lu bu ko defee gaanaa ah oh, na ngeen ko moytu de nitu yàlla la de kii xalawaatam yii dëggu xaluwaam yii wéetam yii waaw tax gars yi duñ ko ñemee fexeel parce que dañ naan ah <laughs> kii wóoru na gënoon fekk loolu kese tax moom muy muy wanewu jaamu yàlla ji ci biti mu ne yii yépp lii nag mooy riyaa da koy wane ngir nit ñi gis ko alors ko dégg tal moom da koy def kenn du ko gis mu ñëw wax ko ngir nit ñi dégg ko voilà léegi nag lii nii lan moo tax mu garaaw yonent bi alayhi salaam moo ne te te gis nga feebar ku leen am mooy en fait la nga bëgg contraire ba la la yàllay defal nga ne ma ha ma la waaw wallahi qad rawaa ash-shaykhaan imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ak seen sëriñ daal Ahmad ibn Muhammad ah eh, al-imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhim dañoo solo jële ci Jundub ibn Abdillah ah eh, ibn Sufyaan al-Bajaliyu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne mu ne yonent bi alei satu salaam nee na qaala nabi yonent bi alei satu salaam de sallallahu alayhi wa sallam nee na man sammaa sammala samma allahu bih wa man yuraa'i yuraa'i allahu bih te loolee mawlaana ibn abbas imam muslim soloo na ko jële ko ci moom mu ne yonent bi alei satu salaam nee na man sammaa samma allahu bih wa man ra'a ra'a allahu bih yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko noon sayyidina Abu Bakr daal dina koy Nufay ibn al-Haaris radiyallahu ta'ala anhu daal dina koy solo moom tamit ath-Thaqafi al-Basri mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a raa allahu be bu ñëwee ci bu ñu waxee xadiis Seydina Jundub bi rek mooy yeneen yi ñu wax yëpp benn la mu ne bur wan la sahaaba yooyu yëpp soloo nañ ko euh, rahmatullah alayhi wa radiya anhum mu ne yeneen bare mooy li ma la ne képp kuy dégg déggtal di def loo xam ne ngir yàlla la nit ñi gisuñu ko ñëw wax leen ko ngir ñun aaw la euh, euh, di la taggat yooyu liñ ci bëggoon safaan bi la la yàllay defal <laughs> moo tax suñu yeneen bare saa saam dane man sama képp koo xam ne day day déggtal bëgg loo xam ne ngir yàlla képp la waroon a doon mu def ko ba pare dem ci biir nit ñi di ko fa publicité pas ngir ñu roy ko de déedéet waaye ngir nit ñi tagg ko ak di aaw ci moom di kédi di ko teg fu kawe naan sa waaye sa di diw ah mu ne loolu sama allahu be borom bi xam nga lan lay def da ko lay def ñu gaa yi di ko dégg ci la mooy da koy da koy da koy gàcceel waaw mooy faddahahu llah da koy gàcceel ba pare way nit ña la muy nëbb la tax la nekk ci xolam la tax muy wane jëf ji loolu la borom bi wan nit ñi waaw nit ñi xam ne moo diw mii dara lii yàlla taxul da koy defe ngir ñun ngir ñu wax ko dara sauf que moom fi fi borom bi allah moo tax allahumma sallim yàlla na borom bi suturaal fi borom bi di ko bàyyee di ko istidraaj bàyyi ko noonu di ko jay mooy en général waaju du yëg ne gars yi découvrir nañ soo son imposture son imposture parce que c'est un imposteur li muy wane ci biti bokkul ak li mu nekk ci biir waaw yàlla da koy xamal jaam yi gaa yi xam ko nag di ko waxante seen biir moom nag mu jàpp moom moom moom muy forcer rek waaw di tirer sur le train ngir wan ne gaa yi moo def lii alors que gars yi demees ka nañ bu yàgg que ne waa ji gistalkat la moo tax bu demee gars yi ah saa dafa soof saa yi dafa soof nii rek la fi nekkee tout le temps bu ñëwee ay di ñu rayet def na lii wag mais loolu lu ciy suñu yoon te bu ñëwaatee suba gars dañuy toog ne tekk di ko xool di ko déglu muy wax di wax foog ne fii mu ne gars yi dañ koo gëm loolu nag moo lay dal yonent bi sa saa salaam ne képp ku déggtal sama allahu bi borom bi dina ko toroxal dina ko gàcceel wan nit ñi la nekk dëgg-dëgg ci xolam loolu mooy sama allahu bi waman raa aw waman yuraa i yuraa illahu képp koo xamante ne nii day day day gis tëll bëgg la muy def ci lu baax te yàlla képp waroon ko gis doy na ko moom mu def ko di ko def ci publiquement ngir nit ñi gis ko di ko tagg ak tamit di yéemu ci moom ak di tudd turam ci plateau yi fu ne